bu amee euh, mooy bu nëbboo imaamu Nawawi mu ne maanaawam xaala baynakum wa baynahu ghaym yuqaalu ghumma wa ughmiya wa ghumiya wa ghumiya bit tashdid wa takhfifihima wa takhfifiha mu ne lool mu dee daa am lu dox seen digganteeg weer wi ab nuage dañuy wax ghumma di wax ughmiya di wax ghumiya di wax ghumiya yooyu yëpp am na mu ne wa yuqaalu xabiya dañuy wax xabiya comme xam nga fee xubbiya la fee xabiya bi fathil ghayni wa kasril ba'i waaw wa in xabiya am na mu ne wa kulluha lii lépp saxiixa nag lu wér la waaw léegi loolu bu amee eh, mooy bu nëbboo léegi xubbiya mooy loo xam ne siratul majhul la voilà voilà léegi mooy loo xam ne xamuñ ku ko def mais mooy bu dee daa nëbbu mu ne wa fii hadihi al ahadith dilalatu wala dalalatu li madha li madhabi malik wa shafi'i wal jumhur ala anna ala annahu la yajuzu la yajuzu sawmu yawm ash-shakk waaw waaw wala yawm ath-thalathina min sha'ban an ramadan in kanat laylatu salatin laylatu gham ghaymu mu bokk mu ne hadith bi tegtal la bu leer ci mazhabu imaamu Malik ak ash-Shafi'i taalibeem bi ak jumhurul ulama Hanafi yi loolu la ñu ànd en lii benn affaire la mazhab bi moo nañ wax li mu wax ba pare après peut-être ñu tënk ko euh, euh, ak moom al imam al-Qurtubi Abu Ahmad Abul Abbas Ahmad <laughs> al-Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne lii tegtal la ci jumhurul ulama voilà que yellul nit di woor bésu guddi jourub dut bi mooy bés bi nga xam dañ naan ndax suba koor gi la du koor gi ñu seentu ji yow mënoo ne bon comme que yi daal biñ séentu affaire asamaan si daal lëndëm mën naa woor suba rek bu ko defee ngir def lu gën a wóor déedéet mu ne walaa ma salaatiin min sha'baan waaw mooy tamit te doo mooy loolu rek doo woor sha'baan bu woor wi dugg yow trentième jour bi ko ndax gisuñu weer ndax ci loolu lay saxe ndax weer wi dugg naan génn na ci gis weer lay saxe saxewul ci leneen loolu mooy li mooy yow kon trentième jour Sha'ban manoo ñëw di ko woor ba pare naan ah peut être mu bokk ci Ramadan nangam ak nangam bu rawati bu dee loolu mooy bu dee ne daa nekk euh, euh, laylatu salatin guddi trentième jour bi guddi goo xam ne dafa lëndëm voilà mu ne faqduru lahu léegi al imam al mu ne euh, léegi faqduru lahu parce que daa am ci yenn xadiis yi ne faqduru lahu loolu moo indi Hanaabila yi rahmatullahi ñoom ne bon loolu mooy nañ ko xatal waaw te luñ jëlee la ci mawlaana ibn Umar radiyallahu anhu ma wa ardaahuma ah léegi imaam al mu ne loolu mooy yeneen riwaay ñoo ko leeral waay ah, mooy na ngeen ko ma takk matal ko na ko natt matal ko mooy bi adadi salaasiina yawma yawma yuqaalu qadartu shay'a aqdiruhu wa aqdiruhu bi maanaa qaddartu loolu dañ naan natt naa takk naa mooy loolu dañ koy wax mooy qaddartu wa hada mazhabul jumhur mooy takk leen ko mu mat loolu mooy mazhabul jumhur fi maana hada al hadith mu ne wa qad dalla ta tegtaleen ala sihhatihi ci liy wane dëgg la que lii mooy dëgg maa rawaahul Euh, Abu Hurayra xam nga hadis boo wax daal Sayyid Ibn Umar Sayyid Abu Hurayra radiyallahu anhu ñoom dañoo solo mu ne Abu Hurayra hadisu hadisam makaana faqduru la fa akmilu al idda thalathin moom la nekk nii mooy hadis Imam al-Bukhari na ngeen matal li nga xamante ne nii mooy fa akmilu idda lim bi thalathina te gis nañ riwaaya fa akmilu iddata sha'bana thalathina riwaaya Imam Muslim bi tamit gis nañ li nga xamante ne nii moom la wax mu nekk lu leer nañ waaw loolu lu c'est lu leer la quoi mu ne loolu da koo leeral ndax alxadiisu kat yufassiru alxadiis <laughs> mu ne wa haaza alxadiis hujjatun ala man xam man xamala faqduru ala maana taqdiir almanaazil alqamariyya ndax ñett en fait dafa am ñetti mazhab lii waa jumhuur di wax min alxanafiyyati wal maalikiyyati wa shaafi'iyyati rahmatullahi alayhi ne hee affaire bi lenn la bu affaire yi la demee ñu xool gisuñu dañuy matal trente bu dee dañuy woor tamit dañoo nekk ci koor gi kenn du fi dog suba parce que gisuñu parce que daal dem dañuy matal trente rawatina léegi loolu eh, eh, muy lu leer léegi mu am beneen masab moom lay wax nii mu ne wax hada hujja lii wa hada al hadith hujjatun hadith bii de tekkal la lay la en lii nii lii nii sax dama foogoon ne lii waruñu ko woon a def quoi parce que en fait ci siira bi leeraloon nañ affaire yii nii loo xam ne dañ koo nag dañ koo def jër autom loo xam ne rien que pour koor gi kese ak nan la ñuy gisee weer wi ndax dugg naam duggul ak tamit weeru koor nan lañ koy kiiwee te mazhab yépp waxoon nañ ko ci yaatal ci euh, euh, mu ngi ci archive loolu wax nañ ko ci archive mu ngi ci archive dagg nañ ko def ko foofu waaw kon loolu foog naa bon yii nii sax waru koon a jar quoi waaye nañ continuer li wax nii rek mu ne kon hadith bi lay la ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yen teg faqdiru lahu ala maana taqdir manazil qamariya ne dañuy natt mooy wàccuwaayu euh, li nga xam ne mooy weer yi wa'tibaari xisaabiha dañu koy calculer teg ko ci ay calcul mu ne wa ilayhi te ci lool saar ibn ba min al-lughawiyin ibnu Qutayba ci waa langue waa ñiy toppatoo la euh, euh, li nga xam ne làkku arab moom loolu la wax mu ne wa Mutarrif ibnu Abdillah ibnu Shikhir mooy bokkuñ min kubara at-tabi'in min kaba min kubara at-tabi'in Mutarrif ibnu Abdillah mu siiw ibnu moom daa jàppoon ne waaye calcul bi mën naa nekk wa mu ne bokk na ci tegtal yi ala haula ci kaw ñii luy wane ne seen wax ju dëgërul li yeneen saa salaam ne inna ummatun ummiya la naktub wala nahsub ne ñun ab xeet lañ boo xam ne dañoo nekk ñoo xam ne suñuy mbir duñ ko teg ci ay calcul ak yooyu waaw duñ fi nekk di ay ay yooyu xisaab yu metti yooyu teguñu ko ci suñu diine teguñu ko ci loolu voilà kon loolu lu ama am solo la affaire bi en lenn la lenn la lé daa am ñetti mazhab la dafa am ñetti mazhab mooy ñenn ñi Euh, ci boroom xam-xam yi dañu ne mooy dañuy matal bu dee affaire bi leerul dañuy matal trente am ñu ne dañ koy xatal loolu mooy mazhabu jumhur bi ñu njëkk wax min al-hanafiyyati wal malikiyyati wa shafi'iyya beneen mazhab bi muy mazhabu imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal mooy dane xatal leen ko waaw bu boobaa natt leen ko ci suufu euh, euh, niir yi <laughs> bu boobaa ñoom dañuy jàpp ne bon bu saabaan newee buñ ñee baraxlu séentu affaire bi lëndëm gisuñu dañuy jàpp na yee eh, suba daal nañu woor quoi moo gën a wóor quoi <laughs> nañ ko natt foofule voilà ah kon loolu euh, euh, euh, ta ku mel ni Ibn Surayj ak mbooloo non non non Ibn ak ak beneen mooy beneen avis bu mujj bi ak ñoom Mutarrif ñoom nag ñu ne ak Ibn ba ñoom ñu ne bu boobaa dañ koy natt wàccuwaayu weer yi lañuy ñuy xool ñu natt ko rek waaw waaw calculer ko xam ne mu ngi fi ah war na fee nekk c'est bon <laughs> voilà waaye loolu ginu la dëgër wallahu taala alam li gën a dëgër moom wax nañ la ko loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg te hadith yi yëpp da koo leeral te ne mbir mi ci gis lay taw léegi nag eh, ñi nga xam ne léegi gis googu de toute façon yeneen saa tam bi muy wax waxul gisu télescope loolu moom leer na waaw moo tax ma ne la sànq daa nekk mbir mi daa nekk loo xamante ne nii dafa nekk loo xamante ni nii ñépp ci yam mooy yeneen saa salaam ni mu xamale nan la ñuy xamee weer wu Louga gu génn yow foo mën a nekk ci kaw suuf yéen ci yam baykat nga ci biir bi nga nekk ak keneen yéen ci yam yéen voilà amul ñi am ay ay ay matériel ñoom ñoo mën a gis ñi mënula ci moom mënuñoo gis déedéet te jaamu yàlla la séentu ji weer séentu weer jaamu yàlla la gis nga léegi ni ñu ko sàggane waaw dañu ko sàgganee sàgganee sàggane ba bari na jullit ñoo xam ne boo leen ne woon bon amaana lii comme que korite gi mooy lañ nekk moo doon door a jeex semaine bii ñu wees koo ci wax dina leen weeru kori mais weer yi ci boppam bari na ñoo xam ne xamuñu leen weeru jullit ñi mënuñu la ko wax toftale ko mënuñu ko yàlla tere nga naan leen nga seet benn jour bàyyi ba ci kanam nga ne leen tay la ban jour ak ban weer weer wi kese laaj leen ko problème bu rëy lañ am te nag suñu jaamu yàlla yu bari ci loolu la ci weer woowu la aju aji ci lan la aju <laughs> ci janvier février décembre wayow ñoo mën a caaxat te loolu lañ gën a maîtriser fii mu ne koor gi fan la aju ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante e ci lool lañ ko aj waaw jigéen nguy tënj bu ñu ko aj ci janvier février mars yéen a ñeme yàlla <laughs> waaw léegi yéen ko ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp bu ngeen ko xamul bu ngeen ko xamul di tëjëx tëjëx yi léegi nag problème bi liy xew mooy mooy li xew léegi rek ah voilà jégis gaa yoo xam ne du ñu wax ci weer lu dul koritee jege wala koor wala tabaski en dehors de ça seen yoon newu ci ba pare bëgg fotongal nit ñi bu koor di jege ñu mel ni ñoom ñooy ñooy yàllaay nit ñi wala ñoo war a wax ci mbir mi alors que yéen yéen yéen jumaa daa faale wu ngeen ko jumaa daa faale ngeen ko wula ak saani yaak leneen ra yu yu seen yoon newu ci benn kese la ñuy toppatoo wala ñaar waaw bu dee koo xam ne moom nee na moom communauté sangam la bokk ñoom la la la jëppook ñoom lañ koy soxla ca weer bu dee gàmmu moom la ñuy toppatoo bu dee ñay màndal màndal la ñuy toppatoo ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu lim nekk ak càngante goo xam ne léegi lim ñu ëndil mooy da gis gaa am dañuy woor bu ñu xam sax lu tax ñu woor <laughs> ramadaan ay jot gaa yi woor nga ne leen mais yéen fu ngeen ko teg ñu ne ah la commission a décidé ban commission. waaw commission bi moom ta gaa yu bari dañoo foog ne ñoom dañuy séentu fan lañ séentu gaa yoo xam ne yow de toute façon décidé nañ jour bi ay jour avant nee nañ la koor di jour tel la kooku daa séentu walla même bu dee jour bi ñu war a séentu ñoom a dix-huit heures te timis war a nekk vingt heures ñoom ñu annoncé mbir mi biñ jullee tàkkusaan ba pare ne na suba la koor gi kooku yaakaar nga ne kooku ci gis la teg ay mbiram loolu ay caaxaan la man affaire bi lenn la mooy que na ku nekk clair ci li ngay def ku ne da def. nañu ko nat loolu ñii ñoom mutarrif ñii bokkoon ci taalibe saxaaba yu mag yi moom loolu la jàppoon ak ñoom tay Qutayba ak ñoom ibnu Suray rahmatullah alayhim ñooñu am na ci salaf xam nga li way bañ mooy nit ku leerul ci ay mbiram wala di induire ñeneen ñi en erreur man bu dee autorité laa boo xam damay toppatoo loolu gaa yi wax ma man damay jël benn méthode boo xam ne moom laay moom la ñuy établir ne lii la ba pare wax ko mu leer képp ku ñu ci topp xam ne lu leer ne lii lañu toppee ku ñu ci toppul xam ne toppuñu man ma ne ñun dañuy calculer comme ni Turquie def mu leer naññ ñu xam ne lii la amul ay ay ay kiiwa ci lii am na ci am na ñu ko doon am na ku jàppoon ne ci taalibe sahaba yi moo parif loolu la jàppoon ak ñu ñu la wax tuddal léegi nga jàpp loolu léegi yow nga doxal loolu quoi ku jàpp ne nag yow léegi yow da war a gis mais nga dem gisi mais bul jàpp nit ñi di leen gëmloo ne yow da ngay gis di da ngay gis ñu jàpp na yow da ngay xool ndekete yow xooloo di leen induire en erreur lool c'est grave lool c'est tellement grave waaw mooy wax leen lu leer ku nekk après nga xool lu la doy nga def ko waaw loolu mooy li jaadu waaw waaye tamit. Eh, eh, eh, dafa am yoo xam ne borom bi dañu koo yombal xam nga ñu la ko doon wax fan yee ci buntu bii ñu nekk kene la dafa am yoo xam ne borom bi daf ñu koo yombal léegi détecteur de mensonge la tudd waaw parce que gis nga weer yi manazilu weer yi fan la weer yi wàcc ban jour ak nan yan heure yooyu loolu du ay du ay météo de loolu gis nga calcul un plus un égale deux ni mu mel noonu la loolu mel bu suñu borom a ko wax ci suuratu Yaasin wal qamara qaddarnaahu manaazila hatta aada kal urjuuni al qadiim la shamsu yanbaghii lahaa lahu lahaa an tudrika al qamara wala laylu saabiqu nahaar wa kullun fii falakin yasbahuun loolu dafa nekk lu leer borom bee ko teg lu nekk di doxee alaal wa yow millimètre lu nekk ak heure ba muy dale fenn fa muy àgg fenn loolu dafa leer nañ. ñun nag borom bi may nañu ay ay ay moyens yu ñu ko man a xame léegi weer wi position fa muy nekk ci asamaan sa est ñu que nekk ci suuf mën nañ ko gis ak bët lool suñuy moyens léegi mën nañ ko xam est-ce que télescope ku ko gis wala déet même ñuy fuli mën nañ ko gis wala déet loolu suñuy moyens léegi may nañu ko demal ci ay moon sighting yi dañ lay leeral affaire yépp année boo soxla mën nañ la ko génneel loolu nag c'était détecteur de maçon duñu en tant que jullit du ñu yem ci loolu waaw du ñu yem ci loolu naan boo comme que nee nañ weer wan feeñ rek comme c'est bon déedéet yonent saa saam dane soomu li ru'yati wa aftiru li ru'yati ndigle la te digle boobu farata la pas ci ñëpp de am ñu ko taxawu ci xeet wi bu ko ñëpp bàyyee wala benn commune benn gox bu ko ñëpp bàyyee ñoom ñëppay mbàkkaat parce que ngi yàq lan moo leen di wóor ne ramadan dugg na dara kenn du ko teg ci voilà boo nee nañ war naa mën a feeñ kon c'est déedéet loolu du dara war naa mën a feeñ moom nañu ne am nañu ko gis sax minimum man nga ne man mazhab bi ma jàpp même bu dee waxu imaamu Maalik la woon rahimahullah bu mu doon wax te waa mazhabam ànduñu ci loolu mooy que weer yi fu mu feeñ baax na waaw bu la neexee nga nga adopté loolu ah loolu manoo ñëw di ŋàññi nit lu tax yow nga jàpp ne voilà yow nga dëkk France bu weer wi feeñee Japon c'est bon bu feeñee États-Unis c'est bon bu Australie c'est bon bu Afrique du Sud c'est bon bu feeñee Norvège c'est mais bu ko neexee l'essentiel na ko teg fenn waaw c'est simple internationaliste mais bu ko neexee am na ku ko doon wax Imaamu Maalik ko doon wax de waaw <laughs> même bu dee ne taalibe bi dañ ne non non non non non xam nañ ne jublu ci parce que hadis Mawlana Ibn Abbas bi nga xam ne mook euh, Kurayb euh, Mawla euh, Ummu Ibn Abbas radiyallahu anhum ba mu jógee Sham ak yooyu seen histoire bu bu siiw boobu waaw. léegi loolu loolu loolu loolu mooy dafa dem ñoom ba ñuy gis weer wi jamono yooyu te Seydina Muawiya radiyallahu anhu bi mu ñëwee fekk Medina ñëw Medina wax ko Ibn Abbas mu ne ko nee gis ñu ko woon jour boobu bi ba ko lañ ci kii woon moo tax lañ ko gis dañuy mottali. mu ne ko doo doy loo gisu Muawiya ak ñu ko gisoon mu ne si waaye yeneen saa saam lim ñu digga loolu lu mooy lii loolu moo tax yenn borom xam xëy naa li kulli baladin ru'yata wala li kulli baladin ru'yata ñeel na dëkk bu nekk ak gisam léegi balal boobu mooy lan est ce que mooy man damay nekk biir Sénégal ah nekk localité bu ñu naan Diamaguène ma ne man Diamaguène gii bu bu bu bu bu bu Kaolack wala bu Dakar ñun buñ gisee la léegi bu waa Pikine ñële gisee suñu yoon ne wu ne tekkiwul loolu waa yow. way moo tax Shafi'i naan mat mat ñi bokk sowu jant nga xam ne bu jant bi génn ñooy bokk génn ñooy bokk dugg loolu moo gën a maandu ci wax yi au minimum bu dee France nga nekk Italie bu feeñee Italie feeñ Espagne feeñ Portugal feeñ euh, fi nga xamante ne mooy Belgique yooyu c'est la même chose yéen bokk lépp <laughs> voilà mais quand même euh, comme la imam Ibn Abdul Bar doon wax naan ñépp dëppoo ne xam nga ne moos ku gis weer wi fële ca Mashriq kee gis ko Andalusi te suba bi xam nga ne ñaar <laughs> ñoon manoo ñëw ne yow nga dajeek ñoom léegi manoo ñu ne waaje yow kee gisoon na ko fële léegi obligé nga war a fay wala nangam ak nangam dangaa waroon a wor loolu kenn waxu <laughs> waaye loolu lépp dañ lay wax ne la affaire bi c'est simple lépp képp ku nekk daal na xam ne mbir mi jaamu yàlla dooy affaire u buzz ay scoop nga xam ne ñoo xam ne ñoom seen buzz fi muy xew mooy weer bu weer korite ba korite wala bu koor di dugg wala tabaski ba tabaski ñuy fontoo nii tabaski sax ñenn ñi ne sonalatuñ seen bopp ñoom dañ koy kal ci Saudiya mu jeex waaw waaw ñenn ñi nga xam ne ñoom xamuñu ñu jàpp ne fii mu ne ma Arafat bi mu nekk Araf euh, kii at at kii fële Arabie saoudite te su bëgg kooku mooy xamul li muy wax. kooku kii dégg muy wax loolu mooy kooku xamul li muy wax hatta gis nga même eh, jamono jii ni ñuy wax nii jamono jii ñuy wax sawaay moomu di wax loolu moom dama ko naan bàyyil gis nga même saoudien yi ngay yi ngay wax loolu demal nga laaj cheikh bu la fa neex cheikh bu la fa neex nga laaj ko ne ko est-ce que weeru tabaski Arafat ñun dañuy jàpp ne bu dee Makka fa mu nekk ci Arafat àddina bi yépp ñoom jour ba ca des mooy tabaski amul kenn ci ñoom ko sii dañ naa la non non ko déedéet du loolu ah voilà te ñàkk xam dëgg la xam na imaam al-Hafiz Ibn Hajar eh, imaam Ibn Kathir rahimahullah ci al-Bidaaya Nihaaya bi muy leeral bés bi yeneen saa saam aji ak jamono ji mu aje ak jamono ji mu génn àddina mu ngi doon leeral foofu bay leeral que ne en fait à vrai yi lenn la te ci la doon saxale ne gis nga weer ni muy saxe mooy ixtilaaful mataali ne gis nga jamono yeneen saa sam doon aj ajam gu mu jugi tam moom kesal aj ci lislaam gis nga bés boobu aj googu waa Makka ak waa Medina dañoo bokkul sax bés bu ñu tabaski bokkuñu te te pourtant yeneen saa sam ba mu ah. ko ci siira bi defal foofu <laughs> ñaari bés yi bokkuñu ah waa Makka jour bi ñu gis weer wi ak waa Medina jour bi ñu gis weer wi bokkuñu bokku defuñu ko mu ne te ci noonu kese ixtilaaful mataali lañ mën a ame yeneen saa salaam génn àddina rabiul awal lundi sinon bu dul loolu noo fi man di wax manu la nekk manu la tombeeg jour boobu li mu mën a nekk mooy ne kon waa Médina ak waa Makka ku nekk jour bi nga gis weer wi bokkuñu te ci kaw noonu kon man mane ne bokkuñu jour bu ñu tabaski te yeneen saa salaam mu nga Makka doon aj saxaabaam yeneen Médina bokkuñu jour boobu même jour. yow da ngaa xam léegi nga ñëw taxaw di wax say caaxaan naan ay ay ko woteeg imaamu Makka ñu man yoxi caaxaan yooyu mooy loolu mooy wuuteeg imaamu Makka imaamu <laughs> koy wax foog ñu ngi wax dara naan narga la Arafat di taxawee ñun ñu taxaw Arafat te su bëgg ñu ne mbir dama yow moom di wax yaay waxi caaxaan parce que dëppal affaire bi dama lay laaj affaire bi du gis la la tegu léegi bu waa mu gisoon weer wi avant Arabie saoudite weeru tabaski wala beneen gox ci àddina bi comme ni muy xewee ah comme ni ñenn ñi jàpp naan tout le temps waa Makka ñoo ñuy njëkk a kii woor ñu loolu du dëgg lool fan la am mooy ban calcul fu mu tegu fan la tegu tegu ci dara léegi dama lay laaj benn gox ci waa àddina bi bu dee dañoo gis weer wi weeru tabaski ñoom ñu dugg ci premier jour waa Makka gis ko le lendemain. annoncé ne ñoom le lendemain lañ ko gis léegi konteel gaa yooyu jour bi waa Makka di def Arafat mooy seen jouru tabaski léegi yow est-ce que est-ce naan ñooñu dañoo war a woor jour boobu parce que mooy Arafat yow da ngaa feebar xam nga doo ko wax c'est la chose boo koy dëpp li xam ne loolu affaire waxu caaxaan la wala waxu ko xamul la wala ko prudent wul la ay Arafat ah, bés bee la ko waa Makka annoncé kon addina bi yépp mooy seen Arafat loolu fan la nekk seen Arafat nga dégg gars yi di ko wax mel ni ñu ngi wax dëgg loolu tegwut ci dara affaire bi ci weeru koor weeru tabax c'est la même chose lépp ci weer wi la gis ngeen wala gisu ngeen point barre te képp ko wedd lii may wax defal li ma la wax mooy expérimentel am na jamono yoo xam ne yàggul ma laa fi dégg benn sëriñu senegal mooy ci euh, mboolem jamaa jamaa Ibaadu Rahmaan yi bu euh, doon wax ne voilà gars yi nga xam ne dañ doon tuumaal naan Arabie saoudite la ñuy topp benn koor la woon foog naa wala benn kori ñoom ñu ñu wori jour boo xam ne bés boobu Arabie saoudite woorul wala woriwul benn ci ñaar yooyu la yàggulaa ah, yaa cinq bu ëppee bëpp sept ans la mu naan waaw kay ñi nga xam ne dañ doon wax fii naan ñun Arabie saoudite la ñuy topp ñun topp ñu waa Makka topp ñun dëgg la ñuy topp ñu ngi nii tay ñoo leen njëkk wor wala ñoo leen njëkk a wori kan moo ñuy tuumaal léegi dama lay wax léegi imaginer ñooñu xam nga ñoom ci ci gis ne lañ lañ ko teg léegi est ce bu doon tabaski la dañ naan laan ah yéen nag repousser leen seen gis gi ah seen gis boog repousser leen ba amut solo parce que dangeen di fexe collègue waa Makka katam xam nga ne loolu kenn du ko wax non non yooyu yëfu caaxaan la gis nga bésu Arafat yow bu dee ne Norvège nga nekk yéen gisu ngeen waa Arabie saoudite gis boo jàppee loolu concerné wu la. ñoom bés bi ñuy woor arafaat nit ñuy taxaw arafaat foofu yow bés boobu boo ko wooree nga ñàkk koo woor c'est la même chose nga woor jour bi nga xam ne mooy tabaski waa Makka yow nga woor bés boobu moo ngay woor ndax sa tabaski mooy bés bi ci tegu kooku yàlla da lay fay yooru arafaat ku woor bésu ba arafaat loolu mooy dëgg mais nekk fi di wax loo xam ne dafa siiw rek gaa yi di ko wax te teguwut ci dara ku weddi dëppal affaire bi ku weddi rek. fexeel yow ñoo xam ne dañoo njëkk gis waa waa Saoudia weer wi weeru tabaski léegi ñoom nan nga leen di wax repousser leen seenu gis bu leen ko faale waaw te hadis bii bokk na ci bala ñuy pare dañ ciy jànge ne képp koo xam ne gis nga weer wi yow t'es obligé même bu la nit ñi jàppul mooy li gën a dëgër day obligé même bu dee da ngaa gis weer wi nga ñëw wax ko gaa yi kenn gëmula yow da ngaa war a woor jour boobu loolu mooy li gën a dëgër même bu dee am na ci borom xam-xam naan non léegi day day éliminer gisam parce que bon daa war a wóor ak nit ñi ak nit ñi déedéet loolu daa dëgg su mu di yati wóor leen bu ngeen ko gisee léegi waa ji gis lim gis du weer wala gis weer la naka noonu it pour dog c'est pareil li imaamu Shafi'i wax mooy dëgg mooy ne même bu dee ne dañoo dafa gis woor wi parce que pour génn ci koor gi loolu il faut deux ñu maandu daal di koy wax waaw bu dee ngir dugg ci parce que comme shahada la waa jumhur ne déedéet bu ko kenn kese waxee gisee ku wóor doy na parce que Ibnu Umar nee na seet na xool nañ weer wi ngir woor kenn gisu ko man ma gis ko wax ko Yonent sa salaam mu ne ma ah gis nga ko mu ne waaw mu ne gaa yi ay woor leen te kenn la mais pour dog nag korité loolu ci ñaar la ko tegoon loolu moo tax ñu def différence boobu Maliki yi ne boo ciy dugg rahmatullah deux boo ciy génnee deux ànd ak waa jumhur ci jeexal bi léegi dañ ne ki nga xam ne daa xool gis. weer wi korite weeru kori waaye comme que kenn la te du saxe ci benn nit mu ñëw wax ko gaay ne ko am nga keneenam ñu xaar déglu ñeneen ñi kenn amul gaay jàpp ñu yoo xam kooku est woor wala du woor dañ naan kooku li gën a dëgër dara lu du woor nag na ko nëbb ah bu mu nekk di wan gaay jënd ab ab camp ci mbedd mi di lekk di wane déedéet di wane ne wala di togg ay togg ci bëccëg gi ñépp xam ne sëñ bi daa sawaay wori na déedéet waaw mooy da ngay nëbb sa kii mais bul woora parce que gis nga waaw ñeneen ñi nag dañ naan la non bu dee dugg koor gi woog mën naa woor waaye pour génn ci koor gi bu boobaa am nañu wax lool tex def tex tantal boog non bu boobaa même bu dee gis na ñeneen amul ñeneen ñu ko appuyer boobu boo na woor ak nit ñi na woor bés boobu waaye dara la ko dul woor parce que gis na <laughs> loolu mooy li ñu insha allahu taala wallahu taala a'lam bon kantaan ak guddal bi ci masala yii nii eh, eh, ñu doon wax sànk nag détecteur de mensonge mooy loolu mooy loo xamante ne yow euh, weer wi de toute façon mbir yi wax naa la du ay calcul dafa leer nañ xam nañ weer wax muy nekk ak bët li mu mën a gis ak télescope li mu mën a gis ak xattaa yi fuy jan euh, asamaan si lu mu mën a gis ak lu mu mën a gis buñ la nee weer yi dara ci yooyu mënu koo gis nga gis ay nit moom taxaw ne gis nañu weer wi loolu day wane ne gaa yi ñaara mën a mooy li ma la waxoon bi ñuy tàmbal ci buntu bii soit dañoo juum bu dee ñu wóor la dañoo juum boo mayul Vénus lañ gis wala leneen maa gis waaja moom benn waa di tooñ naan Vénus Mubarak <laughs> naan gaa yi gaa yi dañu kii gaa yi naan Ramadan Mubarak mu nekk wala boog ma ne leen Vénus Mubarak parce que loolu moo xew suñu semaine bee ñu génn moo taxoon ma doon waxtaa yële y a une semaine yaa a deux semaines que ne de toute façon weer wi c'est impossible mu feeñ dimanche non kii samedi non samedi moom c'est impossible nit mënu koo gis ak bët télescope mënu koo gis yuy fuyee jant asamaan sax mënu koo gis waaye nag am na gaa yi taxaw moom nga gis nañu léegi ma ne la ñaara mën a am soit dañoo juum bu dee ñu wóor lañ lool rek lañ leen mën a wax dañoo juum wala muy ñoo xam ne dañuy nar amul beneen solution beneen kaay amu parce que lu mënu la nekk yow mu ngi mel ni mooy lu mënu la nekk la ñu ne la moo nekk waaw loolu dañuy xam ne sooy ku wóor la daa juum ndax juum ñëpp la mën a dal wala woo du ko wóor sawaay day tappale day wax lu ko soob day nar day expliquer voilà loolu kese la de docteur de mensonge la moo tax wax yu gaa yu bari seenu mbañum rus wadd na waaw <laughs> waaw seenu majum ruus ra wadd naa waaw waaw te di woor bés di ko naan damay wóoral lool Seyna Ammar doon na wax ne comme bu weer wi feeñul nga naan ah li gën a wóor daal bon dafa lëndëm suba naa ko jàppe Seyna Ammar doon na wax ne yeneen saa salaam nee na man saama yawma shakki faqad asa abal qaasimi waaw sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne woor nga bésub dut bi kooku yow na la leer ne mooy nga abul qasim yi yonent sallallahu alayhi te loolu moom nag ab saxaaba du ko wax ci noonu quoi waaw kon nag ah, te sayna abu hurayra la tuqaddimu mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam tere nañu ñuy jiitu ash-shahra bi yawmin aw ni illa rajulun kaana yasumu siyaman fa yasum voilà loolu imam an-nasa'i moo ko solo bu leen jiitu weer benn bés wala ñaari bés di ko weer ko weeru koor gi lu dul koo xam ne daa amoon aada comme koy woor bés ndog bés ndog woor bés comme siyaamu yonent Yàlla Daawuda alayhi mu dajeeg lool lool garaawul sinon lool bu mu ko def wallahu ta'ala a'lam kon yawmu shakki moom loolu lañu tere la wala ta hadith sayna boobu al imaamu Abu Daawud ak at-Tirmidhi an-Nasa'i ñoo ko solo imaam Ibn Khuzayma solo na ko ci sahiham daal di koy wéral mu ne man saama yawma shakki faqad asaa abal qasimi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale suñu buntu bi lii ni ñu teg ci buntu bi ci tegu après daal di jeexal tom bi nga xam ne mooy tom cinquante-trois insha allahu tabaraka wa taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hadis Seydina Ammar boobu ak Seydina Abu Hurayra bi ñu insha Allahu ta'ala dinañ leen gis ci eh, eh, buntu bi di bii di ñëw bi ci tegu amaana boobu ñu boole ko ci tom bi ah voilà parce que eh, yiñ ci mënoon a wax yiñ ci waroon a wax wax nees ko xam naa amaana ñu boole ko ci tom cinquante-trois wallahu ta'ala a'lam